mu lan moo la yen ci wax ji nga xam ne moom ngay wax nii yow Umayr ah naan baxin baxin moolu ko waral waaw akbar waaw lu mbir yi ci yow mu ne ko nag yonent bay saa saam lenn kese la waaw laa qaala laa wallahi ya rasulullah ne ko maa ngi waat ci yàlla yow ndawal yàlla alai salat salam déet waxuma ko lu dul lan illaa rajaata am na rajaata am na illaa rajaa ñaar yëpp baax na kama qaala al imam alhafidu an-nawawi rahimahullah ci al-minhaj bi nga xam ne ci lay sara ñaar yi mu ne wa kulluhu sahihun ma'rufun fi al-lugha waaw waaw rajaata ak rajaa bul dégg ko na rajaata nga naan ko da ngaa juum mu ne ñaar yépp saxiixun lu wér la maarufun lu ñu xam la fi lugha ci làkku arab waaw Allahu akbar defuma ko waxuma lii lu dul lenn kese am yaakaar an akuna min ahliha ma bokk ci waa ajjale ji nga tudd léegi yonent bi alayhi salaatu salaam nee na yonent bi alayhi salaatu salaam ne ko fa innaka min ahliha ne ko yow bokk nga ci waa ajjana Allahu akbar <laughs> qaala mu ne fa axraja Seydina Jaabir ma ñoo Anas radiyallahu anhu mu ne fa axraja tamaratin min qarniha mu génnee ay tàndarma yoo xam ne moom la defoon ci besaasam benn saak su ndaw zaaru sacoche bu mu yoroon boo xam ne ci la defoon eh, ay tàndarma ay doomi tàndarma yu mu doon yu mu doon eh, dimbalikoo waaw al imaamu Nawawi mu ne ca suuf al qaran bi fathil qaaf wa ra qaran bul wax qarn qarn mooy béjjën qaran huwa ju'batu nishab mu ne mooy eh, besace joojee ah nga xamante ne nii ah ci la ñi nga xamante ne nii ara France naan ko carquois <laughs> waaw carquois bi nga xamante ne nii ci la nit ki di def yi nga xam ne la koy soxla di ko jël comme bu doon tay naaru pochette as pochette wala yu mel noonu nee allah waaw mooy benn besace joobaa waaw léegi nag bi nga xamante ne loolu kon loolu la al imaam an-Nawawi taala euh, daal wax waaw mu ne kon mu jël kon ay tàndarma génn ko ci bësaasam boobee posetam soosee sakosam soosee fa ja'ala ya'kulu minhun mu daal di tàmbali nag di ci lekk tey wax naan la in ana hayitu ay man bu dee ne dund naa hatta akula tamarati hadi bu dee ne des naa ginnaaw bi ma déggee yeneen saasam nga wax ma lii ma jeexal sama tàndarma yu tuuti yi ma yor fii bu dee ne lekk naa leen ba mu jeex te jóguma dugg àjjana gi nga wax ay way innaha la hayatun tawila waaw kon ne mooy dund naa dund bu yàgg ginnaaw bi ma déggee lu may dugal àjjana direct lépp ma ko defati mooy yogg na waaw waaw qaala nee na sayyidina anas ne radiyallahu anhu farama mu daal di sànni moom umayr bima kaana ma'ahu min at-tamr li nga xam ne moo desoon ci moom ci tàndarma summa qatalahum dugg foncé ci yéefaru Quraysh yi hatta qutil ba ni nga xam ne lañ koy faate mu ne kon hadis bi rawahu solo na ko Muslim al imam Abul Husayn Muslim ibn al Hajjaj al Qushayri an-Naysaburi rahmatullah alayhi léegi laaj bu njëkk mooy est ce que moom donc ko solo ñu ne la hadis bi al imaamu Ahmad rahimahullah soloo na ko soloo na ko moom Seydina al imaamu as Ahmad rahimahullah waaye na ko noon taalibim al imaam Abu Daawuda as-Sijiziyu as-Sijistaaniyu moom itam daal dina koy indi mais da ko gàttal lool ca kaw li nga xam ne bokkul ak sax li imaamu Nawawi indi fii mais waxoon naa la xadiis dafa gudd. da cee jël li ko soxal côté bi ci kaw nag ca kaw li nga xam ne gisaguñu ko fii moom foofee la indi moom al imaamu euh, Abu Dawud as-Sijistani di bokku taalibe imaam Muslim ndax ñoom ñaar ñëpp al imaam Ahmad seen sëriñ la woon ak bokk nañu ay sëriñ yu bari gis nañu waa sëriñu waa kutubu sitta ñoom Muhammad ibn Bashar ñoom Muhammad ibn al-Muthanna ak ñi nga xam ne ñoo ci tegu walillahi alhamdu wal minna waaw. ñooñu ñooy ñi nga xam ne ñoom ñoo ko soloo waaw allahu akbar léegi al imaamu Nawawi mooy buntu biñ ne woon fan yi yëpp te moom lañ gisoon hadis biñ génn sànq fi la ko indi mooy hadis Seydina Jaabir bi si hadis Seydina Jaabir bi waxoon nañ la moom la njëkkandi ci buntu bii nga xam ne surah yee ko def kitaabul imaara la imaam Muslim wax lenn ci surah yi ko baabu subuutil janna li shahiid hadis bi mu njëkkandi mooy hadis bi ñu génnoon léegi hadis Seydina Jaabir après mu teg ci hadis Seydina al-Baraa bi nga xam ne moom lañ la fàttali bi mu naan jaa rajulun min bani nabiti qabilin min al ansar fa qaala ba yeneen saa saam naan amila hada yasiran wa ujra katira ginnaaw gi nag ki bi di hadis ñu nekk lépp ci buntu boobee kon al imaamu abul husayn mu ne haddathana abu bakr ibn nadr ibn abi nadr wa harun wa muhammad ibn rafi wa abd ibn humayd ci ñeenti sëriñam ci ñeenti sëriñam la ko jële ci mu ne haddathana nettali nañu Abu Bakr ibn an-Nadr di Abu Bakr ibn an-Nadr di Abu Bakr ibn an-Nadr eh, ibn Abi an-Nadr di Abu Bakr ibn an-Nadr ibn Abi an-Nadr Hashim ibn al-Qasim al-Baghdadi al-Kinani rahimahullahu ta'ala génn àddina deux cent quarante cinq rahmatullahi alayhi mu ne wa Haarun ak sama beneen ñaareelu sëriñ di Haarun ibn Abdillah di Haarun ibn Abdillah ibn Marwan al-Baghdadi Abu Musa al-Bazzaz al-Hafiz al-Hammal rahimahullah génn àddina deux cent quarante-trois rahma am na nag ñu ne deux cent quarante-neuf wallahu ta'ala alam mu ne sama ñetteelu sëriñ tamit wa Muhammad ibn Rafi' di Muhammad ibn Rafi' ibn Abi Zayd as-Sabur al-Qushayri Abu Abdillah an-Nisaburi az-Zahid al-Hafiz rahimahullahu ta'ala génn la deux cent quarante cinq comme ki nga xam ne mooy ku njëkk gi rahma di Abu Bakr ibn Abi Nadr rahmatullahi ala al-jami' léegi ak ñeenteelu sëriñam mu ne wa Abd ibn Humayd di Abd ibn Humayd ibn Nasr Abu Muhammad al-Kissi rahimahullahu ta'ala génn àddina moom deux cent 49 at sole ca Dimashq rahmatullah ala al-jami' mu ne wa alfaazuhum te seen kaddu yi ñu indee sama hadith yi mutaqaariba dañoo jege. léegi kon mu ne ñoom seen kaddu yi dañoo jege ñoom xaalu ñu ne haddathana nettali nañu Hashim ibn al-Qasim bi Hashim ibn al-Qasim ibn Muslim ibn Miqsam Abu an-Nadr al-Laythi mawlahum at-Tamimi al-Khurasani al-asl al-Kinani al-Baghdadi rahimahullah génn àddina deux cent cinq am nañu ne deux cent sept wallahu ta'ala a'lam qaala mu ne haddathana Souleymane mu ne imaam Muslim ne wa huwa ibn al-Mughira mu ne ki leen nettali mooy Souleymane di Souleymane ibn al-Mughira imaam Muslim nee na mooy doomu al-Mughira al-Qaysi ñii ne al-Bakri Abu Sa'id al-Basri rahimahullah génn àddina la cent soixante-cinq rahmatullahi alayhi mu ne an mu jëla ko ci Saabit de Saabit ibn Aslam al-Bunaaniyu Abu Muhammad rahimahullah al-Basriyu euh, nekkoon ci gën a màgg ci taalibe Seydina Anas yi daanaka quarante ans féete ja euh, euh, passé na ko Seydina Anas di ko tarbiya <laughs> li gaa yi wax <laughs> mais pas ñun niñ ko déggee ah. <laughs> gane àddina la quarante ans génn àddina la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 di xaadimu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam radiyallahu anhu annahu qaal léegi nii la wax xool xadis bi daal gën a gudd mu ne baasa yebal na rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam dawal yàlla saa saa Busaysata aynan waaw mu ne yónni na ki nga xam ne mooy Busaysa <laughs> loolu taxaw am na eh, eh, eh, moom imaam Muslim fii Busaysa la wax waa kutubu euh, waa euh, borom al ahlul siyar wal maghazi bas bas hein lañ ko doon wax <laughs> hein bas bas ibn amr hein ñii ne ibn bishr bokkoon ci lansaar ci waa xasraj am ñu ne boo seen allié la woon hmm. en tout cas mu yónni ko aynan ngir mu dem xoolal ko observer ko moom bu say sa aynan mu dem yëddul ko yanzuru lan la ngir def lan mu xool observé ji daal di yëddu ji ma sana'at ayruq abi sufyan ana lan la njëggum abu sufyan bi nga xam ne caravane bi nga xam ne doon na fi romb yonent way saasaan doon ko kari ba muy dem mu rëcc léegi nag yëg na ne ah ngir bañ buy dellu si jóge Sham buy jóge Sham dellu si doon bañ mu rëcc ko après nag mu daal di yónni ñoom ñii am na ñeneen ñum yónni ñoo xam ne eh, ñoom moo tax keroog Badar dañ leen rëcc ci saxaaba yu mag yi zaaru Seydina ñoom Talha dañ leen a yónni woon ngir ñu dem xooli li nga xam ne ay information bu say sa miit mu daal dem xooli ma sanaat ayru Abi Sufyaan lan la njëggum Abu Sufyaan mi nga xam ne moom lañ doon tar mu rëccoon jóge woon Makka zaada allah sharafa doon dem Sham ba pare jëloon alalu jullit ñi di leen narge di jaar fi nga xam ne moom lañ nekk muy Yasrib di madinatu rasulillah alayhi afdal saat saat fi wet yi mu ne nag fa léegi nag bu say samoo mu daal di dikkal yonent way saa fekk def na li ko yonent saa digal ba pare ba mu demee observé yi daal di am lu mu gis mu dikk wama fil bayti ahadun ghayri mu ne nekkul woon ci néegu yonent way saa kenn new fa woon ku man ak anas man maa fa newoon yoneen saa salaam moo fa nekkoon ak man mu ne kenn wa ma fil bayt ahadun ghayri wa ghayru rasulillahi sallallahu alayhi wa mu ne nekkul woon ci li nga xam ne mooy ci néeg bi ku dul man ak ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam qaala laa adri mastasna ba'd an-nisa'i léegi bon mu ne lii nag lu ima ah, seyna anas sa ko wax kenn ci ruwaat yi ne xawma ma est ak lenn ci soxnaam yi wala wala kenn ci ñoom qaala radiyallahu anhu na mu ne fa haddathahu al-hadith Seydina Bas Bas daal di ñëw wala Busayfa ibn Amr radiyallahu anhu daal di wax ak Yonent bi alayhi salaatu salaam am lu mu ko déey qaala fa xaraja rasulullah sallallahu alayhi wasallam Yonent bi alayhi salaatu salaam génn ci saate fa takallama mu daal di wax ak nit ñi fa qaala mu ne inna lanaa talaba wala taliba mooy ñun daa am ñoo xamante ne moom la ñuy sàkku am nañu aajo goo xamante ne nii moo ñu tax a jóg waaw parce que bas bas hein li mu ko wax mooy ah am naay information que ne léegi njëggum Abu Sufyaan di la romb yonent saa sallam jóg ci daal di dajale saxaaba yi wax ak ñoom ne leen inna lanaa taliba dañoo am loo xam ne moom la ñuy sàkku fa man kaana dhahruhu haadiran falyarkab ma'ana képp koo xam ne sa war mu ngi teew na yaa ngeeg moom léegi man ngaa ànd ak man man nga ànd ñun waaw mu ne fa ja'ala rijalun yasta'dinunahu fi fi zuhranihim fi ulwi al-madina fa qala la illa man kana dhahruhu hadira ah, mu ne nag mi mu waxee lool am ay nit ci sahaaba yi radiyallahu anhu yu daal di jóg ci saase naan ko ay ah, yonent bi alayhi salaam ah, ñun suñu waruwaay yi dafa nekk awaal ci kaw Medina quoi dafa sori mooy te ko ñëw yeneen parce la day bañ li ko daloon bi Abu Sufyaan bi jàll mu rëcci leen mu dalaat ko mu ne leen déedéet lu dul koo xamante ne nii sa warwaay mu ngi fi teew na léegi fii nii kooku kese nañu ànd nañu topp léegi nag fantalaka Rasulullah loolu moo tax sahaaba yu bari demuñu woon nekkul ne bëgguñu bëggoon nañu mais bala ñuy dem seen kër di jëli seen gëléem wala seen warwaay di ñëw yeneen saa saa da ne woon du ma leen permettre lool parce que loolu bu ma mooy bu koy def boo moytuwul Abu Sufyaan dina ko rëcc ci te loolu lay bañ waaw. léegi nag mu ne fan talaqa mu daal di woy Rasulullah sallallahu alayhi wasallam wa ashaabu hatta sabaqu al-mushrikiina ila Badr wa jaa al-mushrikuun léegi nag mooy léegi nag suñu hadith bi door a ñëw <laughs> kon mooy gis nga li ci kaw loolu euh, muy li jëm ci wàllu busaysa euh, aynan li Rasulillah sallallahu alayhi wasallam di observateur yeneen saa saram demoon yuddu yëddu ji waa kufaar Quraysin yi loolee loolu mooy e, la indi fii kon hadis bii nii hadis la bu màgg ci e, siira booy jàng e, ghazwatu badrin bu ama am solo la wallahu taala alam léegi mu def hadis bii kon mu ngi nii Ah. <laughs> waaw nga ne ma waaw waaw kay li nga doon wax sànq mais na nettali bi xam nga ne lii ak biñ jóge bu sëy naa Jaabir bi niroo nañu mooy que sëy naa Jaabir da nekk keroog Uhud daa benn waaye bu ne Yonent saa waa man fan laay nekk buñ ma faatee mu ne ko di àjjana mu daal di sànni ay tàndarma yoo xam ne ñu ngi woon ci loxoom ah. après daal di dugg ci sa euh, musrikuuna yi xareeg ñoom bañ faat ko waa kii itam noonu la def Umayr ibn al-Humam fii moom dane Umayr ibn al la tudd te waaye way Abdullah ñaari waaye yi xam nga ne bokkul parce que Seyna Jaabir dane Uhud la alors que fii Seyna Anas dane Badr la gisoo ni mu indee Badar la woon ñaari xare yooyu benn la kon ñaari nit ñooy yemuñu waaye malgré ça am na ci borom xam-xam yi ñoo xamante ne nii dañoo tombé daal di ci def defle boobu parce que loolu def defle la moo tax al imaam al haafis ibn Hajar rahimahullah bi muy sarah hadis biñ génn Seydina Jaabir biñ la ne imaam mus imaamul Nawawi dana rawaahu Muslim dana imaam Muslim moo ko soloon ndax hatta imaamul Buxaari soloo na ko ci kitaabul Maghaazi baabu ghazwati Uhud al imaam al haafis ibn Kasiir eh, ibn Hajar al Asqalaani rahimahullah biñ ne Seydina Jaabir dana mooy wax jim ne qaala rajulun linnabi sallallahu alayhi wa sallam yawma Uhud ara'ayta in qutiltu fa ayna ana qaala fil janna fa alqaa tamaratin fi yadihi thumma qaatala hatta qutila mu ne imaam al-Haafiz muy shara lool mu ne qaala rajulun mu ne lam aqif ala ismihi mu ne waa jooju nag Seydina Jaabir ne benn waay wax na man kooku moom daju ma turam mu ne waaye nag wa za'ama ibnu Bashkawal annahu Umayr ibnu al-Humaam après moom wax niñ koy takke wa sabaqahu ila zaalika al-Xatiib rahmatullah alayhima waxtajja bima axrajahu muslim min hadiisi anas anna umayr ibn al-humaami axraja tamaratin fa ja'ala ya'kulu minhunna thumma qaala la in ana hayiitu hatta aakula hmm, tamaraati haadihi innahaa la hayaatun tawiila voilà kon mu ne waaye nag man de xaw ma waa ji kan la waaye imaam Ibn Bashkawal de nee na waaw imaam ibn Bashkawaale nee na këre kooku hadith Seydina Jaabir bii di wax mooy Umayr ibn al-Humam mooy Umayr ibn al-Humam mooy Umayr ibn al-Humam radiyallahu anhu mu ne waaye loolu nag jiitu woon na ko al-Khatib bi al-Khatib al-Baghdadi rahmatullahi rahmatullahi alayhima mu ne moom nag lan moo tax ñu ne Umayr ibn al-Humam la nee na ñu daal di laye li imaam Muslim solo mooy hadis bii ñu nekk bi mu ci bi ci imaamu Nawawi teggu Seydina Anas bi ne bi yeneen saa salaam waxee loolu Umayr ibn al-Humam bokkoon ci waa Lansaar jóg ne baxin baxin ne jannatin bokk yaa yeneen saa salaam nga ne àjjana goo xam ne ardu as-samaawaatu wal ard ah mu ne ko waaw mu ne ko baxin baxin mu léegi ñoom ñu ne nag parce que hadisu imam Muslim bii mooy wane ne kon ki Seydina Jaabir di wax c'est la même personne mooy Umayr ibn al-Humam waaw mu nga xam ne radiyallahu anhu moo génne tàndarma yi ne newoon ci bësaasam di ci lekk ne man de bu ma dundee ba jeexal sama tàndarma yi ay woy kon dund gi gudd sama dund gi gudd na mu daal di jóg xare ñoom ba ñuy fa niñ koy faare léegi imaamul xaafis ne nag qultu nee naa laakin waaye ñoom lii ñu wax imaam nu Bastawal ak jiitu woon ko al imaam al-Xatiib loolu defe naa leera parce que laakin waqa tasriixu fi xadiisi Anas anna zaalika kaana yawma badrin والقصة التي في الباب وقع التصريح في حديث جابر أنها كانت يوم أحد فالذي يظهر أنهما قصتان وقعتا لرجلين والله أعلم الله non waxe waxe waxe waxe teggin daa am solo de waaw Seydina al imaam al haafiz Hajar rahimahullah mu ne waaye ma ne man nee naa waaye nag affaire bi rot na ci hadith Seyna Anas bi comme niñ ko gise léegi bu Seyna euh, imam Muslim bi leeral ke ni xew-xew boobu Umayr ibn al-Hammam ne Uhud la non Badar la woon alors que ñun nettali bii ñu nekk ci hadith Seyna Jaabir bii tamit leeral na fii ci Sahih imam al-Bukhari ne loolu ak imam Muslim ak imam euh, an-Nasa'i naka noonu imam Ahmad rahmatullah que ne loolu Uhud la kon nag li feeñ daal mooy ñaari nettali yooyu ñaari nettali yu wute lañ yoo xam ne dafa dal ñaari góor yu wute allah xam nga lii mooy dafa clair ba dafa clair ak clair ak clair moo tax boo amul teggin ndax xam-xam teggin moo ko lal sinon boo amee xam-xam sax mooy teggin xam-xam bi da lay gaañ voilà parce que xam-xam nanguwul ko saaxibu koo xamante ne ni laa adab amul teggin bi ànd ak moom waaw xam nga imaam al-Hafiz ma euh, ñëwul ne moo euh, hada qawlun batil <laughs> waaw waxul ne ñoo ñoom imaam Ibn Bastawal imaam al-Khatib al-Baghdadi rahmatullah alayhi ma li ñu wax waxu neen la parce que lii dafa leer nañ xadiisu Seydina Anas bi leeral na ne Badar la woon alors que xadiisu Seydina Jaabir bi leeral na ne Uhud la woon ñaar yooyu nan lañ leen mën a boole hada qawlun batil comme ni nga xam ne suñu façon yi noonu la ñuy waxe alors que déedéet surtout ay borom xam-xam voilà paasin koo xam ne borom xam-xam moom bu fi nee di asaalu war nga wax loo xam ne di di di di déema tour ñu ñu lëndëm bu boobaa nga ne qawlun baatil mu leer nañ mais borom xam-xam quand même mooy juum waaw xam nga yii daa leer mais loolu la mu ne waaye daal li feeñ mooy mbir yi ñaari nettali la wute yoo xam ne dañoo euh, dal ñaari nit ñu wute wallaahu borom bi nag dëgg-dëgg lépp nag malgré alam mooy kii na xam kon de façon ñaari nettali bokkuñu lii moom leer la bii Badar la woon Umayr ibn al Badar la faatu alors que kii la woon kon ñooñu bokkuñu ah radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma léegi lëkkaaleem ak bunt bi mooy ñaari xadiis yi mooy ne kon faatu ci toolu xare ngir yàlla lan la bunt la ngir dem àjjana directement moo tax ba koy rent way saa saa waxee ne quumu ilaa janna ñu ngi nii di songu yéeféri mu ne dug déwu leen dem ci àjjana waaw parce que inna allaha ishtara min almu'minina waaw anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna borom bi nee na moom moo jënd ah, ci way ngëm yàlla yi seen bakkan yeeg seen alal yi lan la ko weccoo que ni ñoom dina leen defal aljana waaw ñu jël li gën a tedd ci ñoom di bakkan daal di kaw nangoo joxe ngir seen borom nga am gërëmam waaw ak la mu leen dig di jàl jinaanul ula ja'alana allahu min sukkaaniha ma'ahum amin waaw kon mooy faatu ci toolu xare ngir yàlla fi mu lay jëmee direct ngëneelam mooy aljana kon baabu fadlil jihad waaye ginnaaw loolu dañ ciy jàngel imaam al-Hafiz wax ne wa fihima kaana as-sahabatu alayhi min hubbi nasril islam dañ ciy jàngee hadith sayna Jaabir bi la doon wax radiyallahu anhu te loolu mën nañ ko wax ci hadith Seydina Anas bi ndax ñoo niroo li ñuy wax même bu dee bokkuñ sopp gi nga xam ne noonu la xemmee woon saxaabaay yonent way saa saar ci dimbali diine ji dimbali l'islam li takuna kalimatullahi hiya al ngir li nga xamante ne mooy kàdduk laa ilaha illa allah féete kaw lu dul mu ne war raghba waaye lañ ciy jànge xemmem guñ amoon fi shahada ci faatu ngir am darajaay martyr ibtigha amardatillah ngir sàkku li nga xam ne mooy ngërëmu borom bi azza wa jalla voilà moo tax kantaal imaam al-Haafiz an-Nawawi rahimahullah euh, mu wax ci hadiis Seydina Jaabir bi ca al-Minhaaj mu ne fiihi thubuutul jannati lish-shahiid mu ne dañuy jàng ci hadiis bi mooy saxu boo xam ne borom bi moo saxal ne ajjana lay am kan ash-shahid ki faatu ci toolu xare yàlla tax mu ne wa fii bokk na liñ ciy jànge ba léegi bokk ci ngëneel yi comme ni doon wax sànq baa mubaadara bil xayr mooy gaawe jëm ci yiw boo gisee yiw bay rent bay saasaam ne jóg leen ci ajjana ci saasi sama samaawaatu wal ard waa jële moom ne yeneen saasaam waa buñ ma faatee fu ma jëm ajjana nekku fa di tendeefal naan waa ajjana baax na waaye bàyyi leen ma dund ba ñuy wax rek waaw moom saa yooyu yëpp day wane suñu ñàkk pare kese mo <laughs> waaw waaw àjjana neex na waaye naa kii rek waaw waaye fii itam nañ ma fi bàyyee ni rek waaw ba mu yàgg fi lool bu ko defee après nag ma dee dem àjjana moo saay yooyu yëpp ça veut dire rek waaw xam nga mubaadara ilal xayri moom newoo ci waaw <laughs> mu ne aussi il mubaadaratu ilal xayri dañ ciy jànge yëkkante jëm ci yiw ba nga xam ne moo tax Seydina Umayr ne la in ana hayitu hatta akula tamarati hadi innaha la hayatun tawila ay wooy bu ne dund naa ah ba sama doomi tàndarma yi ma yor sama besace bi sama pochette bi sama sacoche bi de ah kon de dund ju gaaw yii ci yiiw ban mooy duggi aljana liqaa rabbihim dajeg seen borom tabaraka wa taala mu leen mu wa annahu al imam an-Nawawi rahimahullah ci al minhaj ba léegi hadith sayna Jaabir bi radiyallahu anhu mu ne dañ ciy jànge annahu la yastaghilu anhu bi hududin nufus kene jiitu jëm ci yiw waruñu ko wólif bàyyi ko parce suñu bakkan yi lii lañ bëgg voilà xam nga lekk tàndar ma daa neex ba jiyee <laughs> waaw mu tege ne leen fay ngir gaaw dem foncé ci yéeféri ngir dem ajjana waaw cëru bakkan yi du loolu moo war a féete kaw li nga xamante ne mooy wàllu yàlla ci ñun aaw waaw ay eh, wallahi aslahana allah <laughs> yal nañu borom bi yëwénal quoi waaw yal nañu borom bi tabaraka wa taala vraiment yëwénal quoi waaw <laughs> kanta hadisu saydna kii bi anas bi radiyallahu anhu bu Umayr ibn bi nettali mbiru Umayr waxoon nañ ko keroog imam an-Nawawi ci al-Minhaj mu ne fiihi jawaazul inghimar fil kuffar mu ne dañ ciy jànge ne mooy dugg ci biir yéeféer yi xareek ñoom noonu loolu lu mën a nekk la kenn du la ne da ngaa xaru loolu waxoon nañ la ko waaw waxoon nañ la waa ji nga xam ne moo waxoon Abu Muusa yaa ngi fàttale ko bi Abu Bakr ibn Abi Muusa radiyallahu anhuma waxee mooy hadis 1302 mu ne sami'tu abi dégg naa sama baay radiyallahu anhu muy Abu Muusa al-Ash'ari wa huwa bi hadratil aduwwi yaqul muy wax fekk ñu ngi ci toolu xare noonu euh, jàmmarloog noonu bi mu ne qaala rasulullah mu ne ndawal yàlla saa saa nee na inna abwaabal jannati tahta zilaali suyuuf buntu àjjana yi ñu ngi ci suufu keppaaru jaas yi fa qaama rajulun rasul hayya benn waay boo xam ne bu ràpp ab ab ab ab ab ab ab melo la daal di jóg fa qaala mu ne yaa Abaa Muusaa e yow Abaa Muusaa anta sami'ta rasuulallaah saa saa yaqulu yow yaa dégg ndawal yàlla saa saa bu wax lii qaala na'am mu ne ko waaw fa raja'a ila ashaabi waa ji dellu ci ay ñoñam fa qaala mu ne aqra'u alaykum assalaam maa ngi leen di nuyu nuyu daje. boo xam ne tey ngeen may mujjee gis insha allah summa kasara jaf na say bi daal di dang damm li nga xam ne fa la doon def jaaseem bi maru jaaseem bi fa alqaaw sànni ko summa macha bi say fi daal di dox jëm ci yéeféri ilal aduwi ak euh, euh, euh, arme au point de xare ñoom fa daraba bi di dóorante ñoom hatta qutil ban faat ko ñu ne la woon kooku li mu def du xaru ndax waxoon nañ la foofu sax lañ la waxoon ne mu woo ko exemple am ci saxaaba yi mooy Umayr ibn al-Humam ak ci Seydina Jaabir di wax mooy suñu ñaari xadiis yi loolu tëggul xare loolu shahaada la tudd ak xare ngir yàlla tabaaraka wa taala même bu dee leer na ne yow mii dem yow kese dugg ci biir noon yi moom dañ lay jeexal waaye loolu noonu du waxoon naa la bu doon euh, xaru la yeneen saa salaam dina ko tere Umayr ibn ko tere waaye ji Seydina Jaabir di wax radiyallahu taala anil jamii waaw al imaam an-Nawawi mu ne waaye bokk na lañ ciy jàng wa ta'arrud rahimahullah li shahada mooy di gaaral sa ngir am darajaay martyr comme ñoom ñii di ñu dem ah, manoon nañ ko dégg na waaw dégg nañ ci yore saa wala ñu bañ a wax voilà <laughs> mu ne huwa jaa'izun bila karaaha inda jamaahiril ulama loolu moom. gaaral sa bopp ci lu lay may martir loolu moom lu mën a nekk la ci loo xam ne kenn ko sibul ca jamaahirul ulama rahmatullahi alayhim te hadith yi loolu la ñuy wane bu doon amoon na dralesti ci bal sax lu ñu sopp la la ñuy wax parce que nent way saa saa ba meen gisee ñu koy def waxu leen dara bal da leen a aqarrahum da leen saxal ci loolu loolu mooy wane waxu mala ay sibak yooyu sax dañ koo sopp loolu voilà moo tax ñoom ñi ñu daal di koy def ci kanamam yeneen tibaale saa saam ku ci nekk mu garanti na ko ne ko àjjana gi jëm kon nag mu ngi noonee loolu dañ ciy jànge ne mooy euh, que ne euh, buntu euh, mooy inna allah ashtara bi ñu doon wax sànq mooy ne àjjana kenn du ko amee ci ay nelaw yaa ajaban waay waay yéewu naa ci ki nga xamante ne day sàkku àjjana wa huwa ta fekk moom mu ngi nekk ci ay xaranam yu nelaw yu bari mooy nelaw ci yiw bàyyi yiw sàggane yiw ba pare nekk Euh, euh, daal di nuur ci ay bànneexam kese bànneexe bakkanam te naan moom àjjana la bëgg loolu moom bokk na ci yi xamante ne yu yéeme yéeme la euh, loolu yi dañ ciy jànge Umayr ibn al-Humam ni wax baxin baxin mooy façon yooyu wax yoo xam ne bu dee temps normal bon di yéemu ci yenn yi wala di glorifier sa bopp loolu l'islam du ko nangu comme rek la Abu Dujaana Simaak ibn Xarasa defoon keroog Uhud bi nga xam ne ci la génne euh, euh, morsom bu xonk boobee sahaaba yi radiyallahu anhu ansaar ne ha axraja Abu Dujaanata asaabatal mawt ah Abu Dujaana génn na brassard bi nga xam ne moom moom bu ko solee ba takk ko ci bopp bi mooy xare ba faatu wala faagaagal gaay rek yeneen tamit ay salaam muy dox nag di bonde jëm ci yéeféer yi ba ba mu jëlee jaasi yonent bay salaam yonent bay salaam ne façon doxalinam yii de wu yàlla bañ na ba mu des ndax da doon rëy rëylu ba mu des ci bërëb bu mel nii mooy fu jullit ñi di jàmmaan loo wet noonu yàlla yi loolu moom borom bi la la mu bañoon en temps normal da koy sopp waaw waaw baxin baxin na waaw waaye it loolu dañ ciy jàngil ndax yonent salaam laaj ko mooy kalima bu ambigu kàddu boo xam ne dafa euh, euh, mën a yenu lu bari nit ki bu dee ne bu dee ne nit ki bu dee nit ki bu dee daf koo euh, bu dee nit ki daf koo daf koo daf koo wax yow sëriñ bi laaj ko waaw lan moo ci yéenee bul jóg rek naan ko yow ah dégg naa la day wax lii yow loolu nangam ak nangam alors que muy kàddu boo xam ne man na yenu ay mbir yu bari laaj ko moom lan moo ci yéenee waaw voilà loolu mooy li nga xam ne mooy yoon bu ñëw rek après commencer di at taxakkumu di àtte woo ci di àtte ci kaw nit ñi alors que mbir mi leerul li mu wax daa yenu ay mbir yu bari moo tax yeneen ci bàyyi saa ko maa xamalaka ah ana lan ci wax ji nga xam ne moom nga wax baxin baxin ah mooy loolu la quoi waaw kon tamit lu solo la waaw dañuy xam ne mooy di yaakaar yaakaar wóoti na ak tamaaw tamoo ak tamoo moom mooy ki xam ne nee moom moom nee na daa yaakaar mais doo tuddul yaakaar de mooy ki nga xamante ne nii la ñuy lañuy la def ngir am dara moom defu ko ba pare naan waaye nag ah maa ngi toog nag ni xaar ñu daal di may jox am naa yaakaar kooku lay wax lu ko neex voilà yow nga ñëw entreprise bi ñëwoo déposé woo CV defoo dara ngaa déposé CV di liggéey ñoom bu ñuy liggéey te weer wu nekk ñu fay leen ñooñu avant weer wii dee la ñuy xaar loolu yaakaar la tudd alors ki nga xam ne moom déposé wul sax ba daay mu ngi naaw naan non man aw ma temps quoi xam nga heure yooyu di yeewu ay six heures du matin yi dem ci usines yi da ngay waaru quoi après nag moom mu toog deful dara ba pare naan waaye nag ah maa ngi am yaakaar nag que ne bu euh, weer wi deewee comme niñ leen di signaler sec ñu signal ma sec kooku kooku yaakaaru la ah. kooku mooy ak famoo mooy ki nga xam ne day fontu waaw defoo li nga war a def kon rajaa day bokk day booy yaakaar da ci sunnatullah ala al ard sunna yàlla yi teg ci suuf mooy nga dikk ak ta'afil asbab nga dikkal sabab yi tax la nga bëgg nga am ko waa pare nag ba nga defee yow la war li ci des borom bi la te moo a jàppale woon ci li la war yénki wal nga ko may la ci ay moyens waaye li ci des nag est ce di nga ko amam déet loolu yàlla la waaw kay toog di xaar loolu mooy rajaa mais ba ginnaaw ba nga defee da nga mais defoo tout ba pare gis nga kii gis ne rajaa ata taxawul waaw bi yeneen saa saam ne ko loolu la yem ci wax jooj dane loolu rek ma yaakaar bokk ci ay ay ay waa ajjana yeneen saa saam xam ne dëggu na ci moom mu ne ko fa innaka min ahliha yow bokk nga Umayr ibnul Humam ci ñi nga xamante ne nii ñooy waa aljana ñooy waa aljana yow ci ñooñu aljana nga bokk Allah voilà léegi mu daal di def li nga xamante ne mooy yaakaar def li nga xam ne moo koy may li mu bëgg mooy tegi tàndarma yu neex yi mu nekk mooy bànneexu yi nga xam ne moo tere nga àgg ci euh, euh, daraja yu kawe yi loolu fokk nit ki bakkanam nga fexe man ko cee rek fexe dominer ko ci noot ko ci waaw waaw man araada al-ula sahira al-layali ku bëgg station yu kawe ya nga occupé ko borom bi yëkkati la ci mais foo jaar guddi yi dina am yoo xamante ne nii nit ñi dinañu nelaw nga nekk ca la nga bëgg ah waaw kaanu idaa ma laylu arxa sitra za halakin qaamu siraan li ihyaa'i dujunnaati voilà la Bamba wax radiyallahu anhu waaw kaanu qaliilan min al-layli maa yahja'uun wa bil ashaari hum yastaghfiruun bi alquran di wax ay la foog ne gaa yi dañoo jiitu ci àjjana ji nekk ci kii parce que dañ doon nekk àddina di xaran kese di caaxaan kese di fo kese déedéet kaanu qaliilan min al-layli rafeta way rafetal kat yi dañu newoon ñoo xam ne lu néew ci guddi lañ doon nelaw te bu njël yi euh, euh, mooy saxaar njël lub waaw ñu nekk ñoo xamante ni dañ doon ñaan borom bi ak suturaam ak jéggalam dañ doon def loolu mooy raja daa ñor loolu la mooy la nga xam ne moo lay may yu kawe ya nga soxla bànneex ya nga xam ne moo dox sa digganteeg yooyu foog nit ki fexe man koo arrêté moo tax Umayr tàndarma mi mu newoon xam nga newoon ci dikki rek moo tax Tabuk ñenn ñi newoon yépp waaye Tabuk gu tàng gii fa jëm jamonoy tàngoor gi alors que simaar yi ñor nañu alors que simaar yi ñor nañu alors yi muy meññeef yi ñor na ñu nekk fi di dem ci tàngoor wi saa yi ndox yu sedd yi ah nekk ak say soxna wala say sa ci sa suufu ker saay loolu am na yoo xam loolu lañ doon xalaat ba yëf yi weesu waaw mooy gis nga loolu nag foog nga pare ngir nag ko bànneex yooyu nga dagg ko ngir am lu gën a kawe loolu muy ngërëmu yàlla ngërëmu yonentam sallallahu alayhi wa sallam loolu la Umayr def tàndar may la tegi ne ngir mën a am ngërëm gi waaw mooy lépp loo xam ne nit ki da koo bëgg xatta li nga xam ne moom lañuy woowe mbiru àddina yi mais boo ko bëggee il faut faire quelque chose da nga bëgg a major de ta promotion mais tu ne pourras pas l'être avec euh, euh, à passer tes journées tes kii en dormant non non man nga nekk bëgg a génn premier alors que fu ñu la fekk yaa ngi fo nekk ci sprint yi ci fo yi ci kii yi boo nelawul seetaanum télé yaa ngi doo réaliser mukk yow la la boole kaye yi mooy boo nee ca classe bi boo ci génnee pare nga ci ah ta nekkoo koo xam ne xalam dafa neex ba lépp lu mu jàpp mokkal ko benn yoon soxlawul di ñëwaat meloo noonu ba pare doo réviser sa na la leer ne la ngay laaj doo ko am waaw il faut mu am yoo xam ne neex na ci bakkan nga coupé ak moom ngir jote loo xam ne lu kawe la waaw waaw dajeg say copain di naan ataaya di kii di defone ci koñ bi bés boo bëggee yenn yi nag ah polytechnique nga bëgg faa dem wala nangam ak nangam concours yi nga xam ne ñooy am nga bëgg jee kii wala année bii boo je vais faire formation nangam la mu laaj foog nga def ko te boo koy def bari na loo xamante ne nii yu neex la ci bakkan yoo xam xam ne da nga ko doon nekk alhamdulilah foog nga dagg yooyu foog nga dagoog yooyu. xam ne la in hayitu hatta akula tamarati hadi innaha la hayatun tawila waaw waaw lépp loo nekkee alors que la nga bëgg mu ngi nii newoo ca lool bépp bànneex buy dox te digganteeg moom boo ci newee xamal ne yow sa dund boobu yàgg na mooy newoo ca la nga war a ne kon nag affaire yi loolu la si tu veux quelque chose il faut mettre le paquet comme on dit waaw waaw boo la nga xam ne moo ànd moom ak la nga xam ne moo la koy may foog nga ci la mahala du ay caaxaan ah, moo koy may kalla summa kalla summa wallahi kalla mukka summa mukka summa mukka kon nag eh, walillahi alhamdu wal minna kon foofu la ñuy yem tey ci ñaari xadis yooyee ñuy xadis yu am am solo bii di ñëw ñu daal di jël bu Seydina Anas ba léegi mu ñuy wax nag beneen xare boo xamante ne euh, à vrai dire sax loolu ab sariya la waaye bu siiwa siiw waxoon nañ la ko mu ngi ñëw insha allahu taala ah allahu taala a'lam wa sallallahu ah sariya mooy ki lu yeneen saa loolu waaye nañ ko fi wax armée bu yónni te demul voilà dañ ko gis bii di ñëw ban la ci